man lazima al-istighfaara ja'ala Allahu lahu min kulli diiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haythu laa yahtasib rawaahu Abu Daawud rahimahu Allahu ta'aala qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi mu dikkaat ak ñun fi nga xam ne moom lañu yemoon ci chapitre trois cent soixante onze babul istighfar bunt bi wax le demande la demande du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala di sàkku jéggalu ci borom bi tabaraka wa ta'ala ak sutura ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ ñetti xadiis bi ci mujjoon moo doon ñaari jëkk yi gisoon nañ leen avant bii nag biñ mujjëwoon a gis moo doon bu mujj bi keroog lañ ko doon dóor a gis mu doon 1872 mu ne woon wa an Umar radiyallahu anhuma annahu qaala kunna na'uddu li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fil majlisil waahidi mi'ata marra rabbi ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwaabur rahiim. voilà tey comme niñ la ko waxoon ñu la gis xadis bi ci tegu muy xadis mille huit cent soixante-treize. mu ne waani bini abbaasir mu ngi jële ci doomi al abbaas di kan abdallah bunu abbaasin radiyallahu anhuma annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na man lazima al istighfar képp koo xam ne dafa takkoo di ñaan yàlla njéggal saa su ne ja'ala Allahu borom bi dina ko defal min kulli diqin maxraja bépp xat-xat bu mu dugg <laughs> lu mbiri xat-xat xat-xat xat borom bi dina ko ci génne dina ko utal porte bis ab issue waaw mais fi mu nekk lu mu xat-xat-xat-xat borom bi moo ko ciy génne wa min kulli hammin faraja souci bu man di am bépp boo xam ne tëj bopp bi du xam naka la ciy génne ay waay bii de boo mooy moo may alak wala lii aka waay waay waay waay yëttewul rëy moo xam da koo préoccupé ak souci soxlaa ko ba xamul dan lay def mu jàpp ne man de dugg naa ci guuta moom c'est man daal maa ngi ci piège boo xam ne moom tey rek laay xëlu ko waaw mane ne borom bi nee na moo koy utal min kulli hammin farajaa waaw ak génn ci loolee la ko yàlla génne ak pajuk aajo ci lool ba ku ciy génne yooyu waaw loo xam ne faraj al faraju <laughs> waaw waaw Allahu akbar Allahu akbar la ko boroom bi defal aw moom la ko boroomam eh, di defal Allahu akbar léegi <laughs> waaw wa inna alfaraja ma alkarb wa anna ma al usri yusra waaw yoon nañu xadiis bu bu rëy am solo ca ca baabul muraqaba bu Ibn Abbas mii la woon radiyallahu ba koy nekk saa salaam ci kaw war waay wa ñu yéegoon <laughs> naan ko yaa gulaam inni uallimuka kalimaat ihfazillaha yahfazuk ihfazillaha yahfazuk ci beneen riwaaya bi ah ihfazillaha tajidhu amaamak ta'arraf ila allahi fi raxaa ya'rifka fi shidda wa'lam anna axta'aka lam yakun liyusiibak aw lam yakun liyusiibak wa maa asaabaka liyusiibak wa maa asaabaka lam yakun liyuxti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma'a al-'usri yusra al faraj mooy génn la ci problème ya nga ne nekk ci weñ so yu métti bi génn la ci wa min kulli hammin lépp lu la provoqué ba tëj sa bopp bi borom bi moo la ciy génne wa razaqahu ñetteelu mbir bu mu koy defal ginnaaw lan min kulli diqin maxraja xat-xat bu ne mu génne ko ci wa min kulli hammin souci bu ci nekk borom bi génne ko ci waaye wa razaqahu mu daal di koy wërsëgal ñetteel min haythu la yahtasib foo xam ne moom yaakaaru ko woon sax mu ne xadis bi rawaahu soloo na ko Abu Dawud dal imaam Sulaymaan ibn al-Ash'ath as-Sijistaani rahmatullahi alayhi léegi eh, laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong moo kaa solo ñu ne la dee sëriñam al imaamu Ahmad ibnu Muhammad jiitu woon na ko mu ngi ko di wa min musnadi bani Hashim musnadi Abdillah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an bani Hashim ah na ko naan al imaam ibnu Maaja al-Qazwini yéen na ko ci kitaabul adab baabul istighfaar kanta al imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullahi alayhi mu ngi ko di kitaabu salaa baabun fil istighfaar mu ne haddathana haddathana Hisham ibn Ammar mu ne nettana Hisham ibn Ammar ibn Nasir ibn Maysara ibn Aban as-Sulami ad-Dimashqi al-Muqri hmm. <laughs> eh? Allah Hisham ibn Ammar wala fàttaliku ko ci moom dara hmm? fàttew ko ci moom dara Hishaam ibn Ammaar Allahu akbar kon nañ bàyyi avancé Hishaam ibn Ammaar radiyallahu rahimahullahu moom la imaam Maalik lañ dóorul woon yar ya ca kiiwu imaamu Maalik ñëw na ko yow saa ngi jaay suñu pàkk ma dem aji ngir ñëwaale mi dina ñëw ci Maalik mi ñuy wax ngir <laughs> ngir ngir ngir ut fi xam-xam amul dara lu ba fiy def ñu may dóor wóor na barki waayo billahi dara laa la ko dul baal <laughs> ay ñëw ñu ne ko mu ne ñu ne ko <laughs> mu ne imam Malik yaay jàng xadiis yi tawam moom mooy yaa ñëw di imposer nan lañuy nan lañ koy jàngale quoi ñu ne way kii ko ñàkk tëri ba way ah, gaa yi jàpp ko kay imaam Maalik ne jële leen génne leen ko fii ñu daal di koy yenu gaa yi yenu ko yóbbu ko daal di koy bàcc ay yar <laughs> waaye yow mooy yar yooyu nga xam ne moom la metre coranique yi di yor moom lañ ko dóor kay dix-sept lañ ko ci may waaw <laughs> mu nekk nag di jooy imaam seen ko fa la muy jooy mu ne ko eh yow kaay ñu la jooyloo ah <laughs> mu ne ko yar yi gaa yi ma yóbbu yow a yar Ah, wax ko yow ñu maa ngi jaay sama ki suñu pàkk ma ñëw bii ngir barkeelu jàng ci xam-xam di jële ci yow ñu ma fiy dóoray dóor yu metti nii <laughs> eh, léegi <laughs> ah <laughs> parce que moom moo moo moo ñëw àndul ak teggi ni war yow nan ngay ñëwee sëriñ bi ne la léegi jàngal mën a ko demu ko loolu mooy lan yow taxaw di mel nii xaaral jaay <laughs> jàpp ko <laughs> waaw mu ne ko nag kon dala laalu dul baal <laughs> fii mu ne laa tooñ nga ma dóora lu ngu ma waaw te sax imaam maa neewul gaa yi dóor leen ko weeg waaw man du ma la jéggalaa waaw léegi imaam Maalik ne ko waa léegi man nan laay def ngir nga ngir <laughs> euh, nga euh, bon ma kafaara affaire yi luy luy luy sama li la sama gaa yi mën na ko dóor bu nekk dix set coups yi ñu ma dóor bu ci nekk nga jàngal ma ci benn xadis <laughs> Imam Malik jàngal ko di sept xadis mën na ko xadis yi neex mën na ko zib ñu na dor bi ko zib fil xadis Imam Malik mais waxal sa gaa ñu yokk ma ay yar yeneen yar yar bu nekk nag nga jàngalaat ma bu bees lii daa neex Isaab ibn Umar la moo nekk nii ak Dimashqi sëriñ la woon ci ñoo ak al imaamul eh, Buxaari rahmatullahi al jamii Isaab ibn Umar Isaab ibn Umar daal ku kii la woon Hmm? léegi kon euh, léegi kon Hisham ibn Ammar kon ci moom la imaam Abu Dawud daal di jële qaala wax na la kañ la génn àddina rahimahullahu taala muy gane àddina cent cinquante li nga xam ne mooy deux cent quarante quatre am na nag ñu wax lu wuteek loolu wallahu taala a'lam qaala mu ne haddathana al-Walid ibn Muslim mu ne nett al-Walid al shami ad-Dimashqi euh, Tadlis at-Taswiya gi <laughs> waa waa Sahih ni dañ koy indi mais day leeral mbir mi wax lu leer ne haddathana sinon kenn du jël xadiisam dëgër na waaye daa ban Tadlis quoi te Tadlis bi gën a la doon def <laughs> rahimahullah al-Walid ibn Muslim al-Qurashi Abul Abbas yi al umawi mawlaahum rahimahullah gane àddina 119 génn àddina 194 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa gis ngeen nettali na ma al-Hakam ibn Mus'ab al-Hakam al-Qurashi al dimashqi rahimahullah kañ la gane àddina loolu dajuma ko hmm? ah. moom mii nag ci la wax ji nekk ci xadiis bi al-Hakam ibn Mus'ab al-Makhzumi imaam ku mel borom Taqrib at-Tahdhib al-imaam al-Hafiz Hajar dane ci Taqrib at-Tahdhib dane kii majhul la xamuñu ko mooy Taqrib at-Tahdhib Tahdhib at-Tahdhib mu wax leneen ne kii nii ku néewi xadiis la waaw bu dee ku juum la bu ma juum kii ku ku ku la. al imaam Abu Hatim nee na ji majhul la xamuñu ko ba pare al imaam Ibn Hibbaan du ko ci du'afaa yi ñu faible ñu waaw waaw kon mu ngi noonu quoi euh, parce que al imaam Abu Hatim ar-Razi bañ ko laajee moom am ci al-Hakam ibn Mus'ab dane moom sëriñ la boo xam ne. dane sëriñ la boo xam ne dane huwa shaykhul lil walid la a'lamu rawa an mu ne kii de sëriñ la al walid waaye al walid ibn muslim xaw ma keneen ko solo jële ci wam ku dul moom voilà al imam ibn hibban nañ ci moom feneen mu ne moom yuxtu wu day juum voilà waaw waaw léegi Az-Zahabi euh, moom ci al-Kashf dana sooy lex baax su baax mooy tuuti lu baax voilà kon Hakam al-Hakam ibn Mus'ab qaala mu ne haddathana mu ne nettal nañu Muhammad ibn Ali ibn Abdillah ibn Abbas mu jële ci sëtu ibn Abbas di Muhammad ibn Ali ibn Abdillah ibn Abbas ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf Abu Abdillah ñi ne Abul Khalayif al-Qurashi al-Hashimi al-Madani rahimahullahu taala hmm? euh, gane àddina la soixante moom huit la dund ak baayam mooy maamam bokk Muhammad ibn Ali Ali doomu Seydina ibn Abbas mooy baayam maam ji la soixante am ah, imaam ibn Abbas mu génn àddina la soixante-huit ah, moom mu génn àddina cent vingt-quatre rahimahullahu taala rahmatan wasi'a an abihi mu jële ci baayam waaw mu jële ci baayam di ali ibn abbas ali ibn abdillah boog ibn abbas abu muhammad ñi na abu abdillah ñi abul fadl rahimahullahu taala gane àddina la quarante mooy année bi sayyidina ali génn àddina ci la gane àddina sûrement ibn abdullah ibn abbas moom la ko tudde muy sayyidina ali ibn abi talib moom ali ibn abdillah Ibn Abbas génn àddina la 118 ci li gën a dëgër rahmatullahi alayhi annahu haddathahu ko moo nettali doom ji di Muhammad moom Ali jële ko ci baayam an ibni Abbas ibn Abdallah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf al-Qurashi wal-Hashimi Abul Abbas gane àddina trois ans avant gàddaay bi génn àddina la 68 bi madinati Taif bokk ci al-mukthirina ci saxaaba yi bokk ci abadilatul arba'a ñeenti Abdallah yi nga xam ñoo doon seen sëriñu jamono di habrul is al is habrul umma wa tarjumanul Qur'an di fuurew xeet bi di eh, eh, firikatu al-Qur'an bu mag bi boroom xam-xamu al-Qur'an bu mag bi radiyallahu anhu Abul Abbas annahu haddathahu annahu qaala annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب voilà ورزقه من حيث لا يحتسب voilà nii la ko wonde walillahi alhamdu wal minna léegi hadis baa ngi nii hadis bii nii boo euh, lëkkaaleem ak suñu buntu bi ñu nekk nag mooy hadis la bu bu bu doy waar bu am solo si wàllu istighfar mu bokk ci samaraatul istighfar yi nga xamante ne istighfar muy sàkku njéggalu yàlla borom bi da koo lëkkaaleek moom da ko cee lëkkaale waaw dafa lëkkaale ay yoo xam ne ay ngëneel yu ci nekk waaw xadiis bi nag ñenn ñi dañ naan da'if parce que al-Hakam bële ibn Mus'ab voilà rahimahullahu taala rahmatan wasi'a waaw wa ghafara allahu lana wala que kon mooy samaratul istighfar meññeef yi nga xam ne istighfar da cee nekk ndax da ne képp koo xam ne dafa takkook moom man lazima al istighfar ja'ala allahu lahu min kulli dhiqin makhraja xat-xat boo nekk bokk ci fruit yi bénéfice yi mu amee mooy xat-xat bu jaam bi nekk borom bi dina ko utal issue de sortie porox ndoll bu mu ma génne gi xatat boobu wa min kulli hammin li ko yitteel vraiment tëj xol bi bopp beeg lépp nga xam ne temps léppum daal ci loolu la ne da ko da ko comprendre ko en otage rek affaire yooyu quoi problème yooyu souci yooyu borom bi dina ko utal faraj mooy fajuk aajo dina ko dindi loolu wa razaqahu mu daal di koy wërsëgal min haythu la yahtasib foo xamante ne yaakaaru ko woon amaana sax ñeneen ñi kenn yaakaaru ko woon tamit loolu mu nekk loo xamante ni ah, day dëppoo comme liñ la waxoon mais keroog ah, ci jotaay bi ñu génn bi ñu koy jeexal ñu ngi la ko doon li Seydina Nuux daal di woon wax ñooñam ñi alayhi salaatu wassalaam waaw nga xamante ne euh, waxoon na ne leen wa yaa qawmi istaghfiru rabbakum ah non kii yooyu Seydina Nuux ci saaram ba ca saaram ba bi muy wax borom bi li nga xam ne moom la ñoñam ñii ak woo gim leen di woo yëpp mais faala wuñ ko im naan qaala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahaara falam yazidhum du'aa'i illaa firaara wa inni kullamaa da'awtuhum litaghfira lahum ja'aluu asaabi'ahum fii aadaanihim wasta'shaw thiyaabahum wastaghshaw thiyaabahum wa asarru wastakbaru istikbaara thumma inni da'awtuhum jihaara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israara faqultu astaghfiruu rabbakum innahu kaana ghaffaara yursili samaa alaykum midraara wa yumdidkum bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannaatin wa yaj'al lakum anhaara voilà loolu parce que loolu day dëgëral hadith bii que ne samaratul istighfar yi am na ko. Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam bi muy jàmbat ci boroomam ne boroom bi gis nga sama gaa yi sama ñoñ ñi guddeeg bëccëg woonaa leen ci yow ngir ñu génn ci seen caay-caay bokkaale yiñ nekke nekk premier peuple bu ënd ak bokkaale ci kaw suuf di jaamu leneen lu dul yàlla waxoon nañ la keroog bi ñuy gis hadiisu euh, ash-shafa'atu al-'uzma ramm bu mag ñi que ne Seydina Nuux bu nit ñi ñëwee naan ko yow yaay premier yonent loolu tekkiwul ci lu ñu doyal mooy premier yonent ñépp d'accord nañ ne Seydina Adam yonent la woon alayhi salaatu wassalaam mooy dafa am xusuusiya dafa am lu ñu tënk amul alhamdulillah wax jooj maxsuus la lu jooyu la mais dañ ko particularisé mooy moom la yàlla njëkk a yónni yonent bi njëkk a yónni ci ay nit ñoo xamante ne nii dañ doon weddi yàlla mais ñi ci des ñëpp gëmoon nañu yàlla mooy ñu jiitu ñi comme niñ la ko waxoon mais nag dañoo amoon problème wu lan ay bàkkaar yu mag lañ doon def comme kan xeetu Seydina Adam ah, xam nga Adam moom ci ay doom lañ koy nuwoon doom ja bàkkaar bu mag la defoon rey mbokkam waaye ñoom Seydina Chit si yooyu yëpp doomam yooyu ay yonent lañu woon léegi euh, Seydina euh, kii euh, Idris <laughs> Seydina Idris. alayhi salaatu wassalaam léegi wax ji mooy mais Seydina Idris moom kañ la est-ce que après Seydina Nuux la wala avant mais li gën a dëgër mooy moom avant Seydina Nuux la woon mooy moom Seydina Idris alayhi salaatu wassalaam ñi ñu ko yónni woon tamit ay jullit lañ woon mooy amoon nañ pas bu baax mais ay bàkkaar yu mag lañ doon def waaw Seydina Idris alayhi salaatu wassalaam li ñenn ñi di wax naan surtout Seydina Nuux la loolu euh, amaana gënu lu dëgër waaw wal ilmu c'était avant alayhi salaatu salaam avant Seydina Nuux képp yonent buñ la avant Seydina Nuux xamal ne kooku dafa nekkoon koo xam ne ci ay julli lañ ko yónni woon sauf que dañ doon dafay bàkkaar yu mag borom bi nag doon leen bu bu bu buñ leen wooyee ñu bañ ay mbugal yu metti la leen doon teg. Eh, Nuux dane alayhi salaatu salaam man gaa yi yónni naa leen dionoo woo naa leen guddeeg bëccëg waaye falam yaziduhum yokku leen du'a yi sama woo woo leen ila illaa firaara saa bu ma leen woowee jëmi ci yow borom bi du leen yokk lu dul ñu may gën a daw wa inni taman kullama da'awtuhum fépp fu ma leen woowe li taghfira lahum ngir nga jéggal leen seeni bàkkaar li ñuy def mooy jaalu asabi'ahum au lieu ñu déglu ma buñ ma gisee dañ naan oh mu woo ay gaay gaay jël seen baaraam yi dugal ko ci seen biir nopp yi ngir wan ko bu yaboo boo waxee dégluwuñ la toppal na la wastawtaw siyaabam mujj gi ñu ne loolu doy ba pare jël seen yére yi seen làmbaay yi daal di koy muur seen xar kanam nee nañ non non moom rien que waxuma di dégg rek mais gis ko rek da lay um quoi kii eh, kii kii kii kii malheur la lay indil quoi kii mauvais sort la lay indi waaw. wa asarbu ba pare ñu muur ci bàkkaar ñu ne woon wastakbaru ñuy réeréeru istikbaar ak réeréeru mu ne man woo naa leen ci biral leen waaye woo naa leen ci ci secret gisee ñenn ci loo xam ne maa ñoom ah xemmem loola sa seen boroom te sànj euh, xamal leen am sànjam buñ génnul ci liñ ne waaye faalewuñ ko ma ne leen nag bokk na la ma leen waxew borom istaghfiru rabbakum sàkku leen jéggal seen borom ndax moom ku bëgg Ghaffar la muy daa bari jégg laa kon dafa jégg daw ni muy jéggalee jàmm bu ngeen ko defee nag fruit yi mu ngi yursil sama alaykum midrara dina wàcce taw bi ci seen kaw mooy xéewal yi di jóge ci asamaan waaw wayum ditkum bi amwaal yi mu leen di ay alal alal yoo xam ne seen dëkk bi day riche dangeen di bari alal waban yi na ay ngeen am ay doom yoo xamante ne nii yu baax ci yéen wa yaj'al lakum jannatin mu defal leen ay tool ay ay ay ay ay ay ay ay ferme à perte de vue ay tool wa yaj'al lakum anhaara mu defal leen ay dex yoo xam ne moom ngeen di mën a irriguer seen tool yi seen dund li neex waaw loolu Seydina Nuux waxoon na ko gaay bi waa Seydina Huud mi nga xam ne moom lañ doon wax tamit waxoon na ko ay nitam waaw wayaa qaw mooy bi muy wax ne ca saaram ba wa ilaa aadin axaahum huuda qaala yaa qawmi abudu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu in antum illa muftaruun yaa qawmi laa as'alukum alayhi ajran in ajriya illaa ala alladhii fataranii afalaa ta'qiluun wa yaa qawmi istaghfiruu rabbakum thumma tuubuu ilayhi yursili as-samaa'a alaykum midraaran yursili samaa alaykum midraaran wa yazidkum quwwatan ilaa quwwatikum wa laa tatawallaw mujrimiin voilà ay cinquante ya ba cinquante ba cinquante mu ne wa ilaa aadin axaahum huuda mu ne ca waa ànd seen mbokk ma Huud moo tax Huud Huud en fait yéen daal Saalix ñooñu ci tawraat bi doo leen fa gis tawraat tawraat mooy ancien ak kii ak kii testament bi nouvelle bi mooy gaa yi yor nii quoi. mooy ñoom doo leen gis ñu koy tudd yonent Yàlla Saalih wala yonent Yàlla Huud te pourtant moo tax ku jàpp ne ginnaaw Seydina Ibrahim yonent yi ay yëpp ay ci waa banu Israël lañ bokk yow da ngay juuma ah. comment xanaa bu ci benn affaire mooy parce que Seydina ki nga xamante ne mooy Seydina euh, Ismaïl moom côté bu boobaa euh, Seydina Ismaïl njabootam bokkul banu Israël. ñooñu ñooy arab ñooñu ñooy les arab yi kon mu ne waa ilaa aadin ca waa aad de ñoom yónni woon nañ leen fakkan axaamu seen mbokk ma seydina hud alayhi salaatu wassalaam qaala mu ne yaa qawmi abudullah ee yéen taway ñoom jaamu leen yàlla wéetal leen yàlla maalakum min ilaahin ghayru borom bi defalu leen beneen boroom boo xamante ni te amu ngeen beneen borom bu ngeen war a jaamu ci dëgg ko dul moom in antum gis naa ne yéen nekk nga illaa muftarun ñoo xam dayna duural yàlla waaw kàccal yàlla wet weesuwul mu defal la lépp amal la defal la lépp ak li ngay yaakaar ak li ngay gis yépp nga ñëw bàyyi ko fi di jaamu keneen ah yaa qawmi eh, yéen samay ñoom laa asalukum alayhi ajra diine jii ma leen di woo man Uhud woowu ma leen di leen ci laaju pay in ajriya zaman bay nekkul illaa ala alladhi fatarani ki nga xam ne moom ma bënd mooy ki nga ma defar moo ma bind afala taqilun waaye du ngeen xalaat da ngeen wéradi wa yaa qawmi eh, yéen samay ñoñ istaghfiru mu ngi nii nag ñaak sàkku leen njéggal seen rabbakum seen borom tuubu ilayhi ta ngeen dellu ci moom gaaw leen waaw simmeeku leen bàkkaar yi ngeen ne mooy tawba al iqlaaru ci bàkkaar bi ba pare di di di di di di di am regret ah mooy amum rëccu la fekk nga ci li ci kanam nga jël dogu que ne doo ci delluwaat waaw bu ngeen ko defee yursili sama aleykum midrara comme li Seydina Nuux waxoon avant moom alayhi salaam borom bi dina yónni ci seen kaw asamaan si ay tawam dotti ko ci seen kaw wa yazidkum mu yokk leen quwwatan kattan ila quwwatikum ci seen kattan bi ngeen amoon waaw mooy da leen di yokk waaw Allah kon istighfar day yokku jaam bi <laughs> waaw wala tatawallaw mujrimin te ngallawaay bu leen dellu nekk ñoo xamante ne da ngeen ay ay joom ñaa jaaw ngeen di nekk Allahu akbar